الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله تعالى من حال اهل النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك يرحمنا بما قدمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقدوتنا وقائدنا ورجاءنا ومرجعنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله ومصطفاه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله تعالى عن حب المكتوب وبرزخ المكتوب وختم محمد المعلوم مولانا احمد بن محمد الثاني الحجاني وشريف الفاطمي بن الحسن رضي الله عنه وعن سائره خلفائه وابي محبته اجمعين اللهم ربنا اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ربنا يرزقنا رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وفضلك وجودك وذلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا تكن لنا نورا واطلع عينك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر سيدنا محمد مغفرة عامة وارحم أمة سيدنا محمد مغفرة رحمة عامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي إلهي إلهي لا أذكر منك إلا الجميل ولا أرى منك إلا التوضع خيرك للشام ونطق لي تابع وقرك لي غامر ونعمك عندي متفقا لم تخفر لي دماء وآمنت خوفي وصدقت رجائي وحققت آمالي وصاحبتني في أسهاري وأكرمتني في أحباري وعافيت أمراضي وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تسمك يا أعداء وأحسادي وأمت من ظلمني بسوءي وكفيت الشر والعالم أنا أطلب يا الله الآن أن ترفع عني كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين وأحمني تحت سراد عبدك يا أكرم الأكرمين وبعد بيني وبين أعدائي كما بعثت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عني بنور فضلك واضرب رقابهم بشلال وجهك واقطع اعناقهم بسطوات الطول واهلكهم ودمرهم تدميرا كما نزعت كيد الحساد عن انبيائك وضربت رقاب الجبابره من اخيائك وقطعت ابصار الاعداء عن اوليائك وقطعت اعناق الاكابر واهلكت الفراعنه ودمرت الدجاجله ودمرت الدجاجله وصارت المصابين غير الصالحين يا قيادة المخالفين أحسنوا أغثني على جميع أعلي وحمدي لك يا إلهي واصل وصلاتي عليك متواصل دائما دائما من الدهر إلى الدهر بألوان التربيع والتقدير وسلوك اللغات الماضية وأصناف التنزيه خالصا لك موردا لك بناصح التحميد والتمجيد وخالص التوحيد وإخراج التقرب والتقريب والتقليد وإمعاء التمييز بطول التعبد والتعديل لم تعد في قدرتك ولم تشارك في أولويتك ولم تعلم لك ما هي فتكون للأشياء المختلفة مجالسة ولم تعاين إذا حفظت الأشياء على العزائم المختلفة ولا خلقت الأهوام كل عضوهم إليك فأعتقد منك مقدورا في مرجع عظمتك ارتفع عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى أن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك لا يبلغك بعض الهمم ولا ينالك فوق الفطن ولا ينتهي اليك بعض النادر فيما تجاوزك إذ تبعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عملك فلا يمسك ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن يزداد لا أحد شهدك حين فكرت ولا نبت ولا ضد حضرتك حين كنت جلت النفس عن تقدير كبرها ولعبت العقول عن كره معرفه واقفتها وكيف يوصف بالكنوز بالله وانت الله ملك الجبار القدوس الازلي الذي لم يزل ولا يزال ابدا سرمدا في الملك الواحد لا شريك له ليس فيها احد غيره ولم يكن اله سواك حاله في انتحار بهائم رسولك عميقات مذاهب التمكر وتواضعت النور بهمتك وعنت الوجوه بذله الاستكانه بحركتك وانقاد كل شيء لعظمتك واستسلم كل شيء لقدرتك وخضعت لك وظل هنالك التكبير بمصالح السمات وأن تفكر في إنشائك البديع وثنائك الربيع وتعمق بذلك رجع طرفه إليه خاطئا حسيرا وعقله مهبوطا وتفكره متحيرا حسيرا لك الحمد يا ربي على مكارمك التي لا تحصى ونعمك التي لا تحصى في الليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر وفي البر والبحار والظلم والأطوال والعشي واليسار والظاهرة والأسحار وفي كل جزء من أجزاء الليل وتعالى لك الحمد يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تعرفنا بها إياه soo ko lan doon waxal sama borom yàlla moo ma doon waxal bala ñuy wax ak ñii dee dañuy wax ak firu dee bala ñuy jëflanteeg ñii dee dañuy jëflanteeg firu dee bala ñuy gërëm ñii dee dañuy gërëm firu dee mooy Allah subhanahu wa ta'ala moom loolu moom rek moo ci am حي قبل كل حي حي بعد كل حي وحي بعد كل ميت وحي avant dund mu am dund bi dund amee moo dund su dund jeexee rek ñoo dund kon lépp bokk moom ñoo ngi toroxluwaat ci kanamam di wàcceeg ci suuf di muur ci suuf di ko wax ko say jàmm rek lañ bëgg a doon wóor ñu sax ndax sa jàmm yi ñoo ngi dagaan ngir mu nga nangu ci ñu say yàlla na yàlla sutura yàlla na yàlla sutura yàlla na yàlla sutura li ñu suturaal ci àdduna yàlla na suturaal ñu ci bàmmeel suturaal ñu ñoom yom ak yàlla yàlla bu yàlla ko suñu daal su dul loolu rek mu ci doon wallaahi waaw te moom dafa dul nit loolu moo problème bi am wax naa ni ñun problème yi am ak suñu borom yëpp ak suñu jaamu yàlla parce que dañuy jël yàlla di ko humaniser te yàlla du laysa kamithlihi shay'un wa lillahi al-mathalul a'la waaye nag yërmande nee na na lépp kon ñoo ngi nuur ci biir yërmande yàlla di sax mbiram ak njëkkëram ci suñu bakkaar yi yëpp nag bakkaar yëpp tuur bakkaar yëpp bakkaar yi ñu tey ak yi ñu tey bakkaar guddi yi bakkaar yi bëccëg yi bakkaar yi mbokk def bakkaar yi wéet def bakkaar bakkaari zahiri bakkaari baatini bakkaari loxo yi bakkaari xol yi bakkaari tànk yi bakkaari xel yi bakkaari xol yi bakkaari yëpp tout jarul jaral jóge su loolu am rek mu ko am te ñu ngi jóge nag ñu ngi ko jóge suñ bu mu xool sax suñu istighfar bu mu xool sax waa atum ñu ne nii ñu wax déedéet nañu xool rek ci yéemaatee pour ci xool dootoo xool da ngay jël rek boo naan sëñ bi naan xam nga loolu biir àjjana yàlla ci ànd képp ku ñëw yàlla nga fexe jeex na ku ñëw fii yàlla nga fexe ku bëggoon ñëw mën nga ñëw yàlla nga fexe ku njëkk rek yàlla nga fexe bu rajo bi du fépp ñu sax yàlla nga fexe yàlla ñëpp dana ko jëriñ. tey maa ngi doon ràññee plan yoo xamante ni kon mais lu ko ñor ñëpp def àjjana ku yor ba di ko dimbali ci ñaanam googu mooy yàlla ñëpp def toogaay bii ñu nga ko dee góor ñi toog nii jigéen ñi toog nii yàlla rek indi leen nit ñi xiif nit ñi sonn nit ñi nekk ci ay yitte ñëpp bari lépp ñoo toog ngir yàlla yàlla ko toogee nii biir aljanna ñu naan ci kër Hadj Ahmad Boroom ak toogoon suñu toogaay boobu la ñu yàlla fayee toogaay bii di jàppale yàlla subhaanahu wa ta'aala ba defee dañuy joxe yàlla li mu moom te li ci def yëpp sax moo ko moom ñu wax ak moom ci kàddu yooyu nga xamante ni am nañu yaakaar ni dina ko dégg dina ko déglu ndax Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane moo ko daan wax moo ko daan peñee noonu di ko santee noonu ñu peñee ko noonu santee ko noonu di ñaan yàlla bu yëkkati ko ci maqaam Cheikh Ahmed Tidiane ba képp ku fi toog yàlla nangu ni sant nga ko te yàlla donc bu nangoo di sant nga ko gërëm na la. doon nañ la defal na lay jaraat yàlla na yàlla defal. léeg-léeg tamit lii bu baax suñu bi jox suñu lépp li ma waxoon sëñ Cheikh moom lay waxaat su nekkul woon li ñu war a waxtaan ñun ñooy dalal benn photo yii déedéet du suñu mbir waaw yàlla moo ñu ko bindee intéressé yii ak yii déedéet tax tax wax yooyu déedéet intéressé alhamdulilah yàlla ñu ko wax waaw. ñoom ñii ñoo suñu mag ñoo suñu kilifa pare bi moo dëkk ñëw di kilifa ma ne ko ah ñoom jéggalu wax lii suñu côté bi xaw a gën a tawee ak lépp yii ci def waaye waaye kàddu yàlla mi ngi yëkkati mën naa moom ngay xamaat waaye bi ñun ñii suñu jëm ñun état yooyu lañ doon faram ñu dégg suñu kii dañu mën a jaar bu teewee tey yëpp teew na incha allah ci kanam yi dinañ dugg ci loolu yëpp waxtaan jërëmante yi pour mën a dem ci biir kenn bi incha mag bi dëkk bi mag bi sëñ bi ñun ñëpp ñëw nañ day maamu suñ bi jeng suñ baax suñu góor suñ baax tey bu ko xam-xam ne suñu islam rek fay tam waaw laaw jeunesse bi daan mag suñu lay jaawale sama yaay ñëw na day liggéey ñëpp te ministère waaw ñëw bokk ñun jotaay indi alal yu bari teg suñ Ablaye Dieng moom kenn ko présenté kenn du ko wax waaw ñun am rek moo ko moom moo ubbi jotaay bi boobu suñ ci ñëw suñ xale bu ñu ko rafet tamit boobu ñëw ndax moom moom suñu digal suñu paap mu ngi Ousmane waaw waaw waaye kër gi yëpp benn la Abdoulaye suñu taxawee ñëpp taxaw ñun suñu toogee ñëpp a toog suñ ci seen toogee suñ mu ngi toog moom la jàpp loo xam toog moom la jàpp loo xam yaa yaa bàyyi bés na loolu yëpp loolu si tey ñu ngi déglu bu baax suñu yaay sëñ bi yii suñu la jàkkaarloo ñu nga xamante ni <coughs> man tuuti mala jaay yi nañu def baax xalaat ba ci ñu lépp lépp rafetlu léegi neex léegi yiiru ñëpp rafet na yéen ñi ñu leen ci sax yéen ñu agréé nañ seen kanam yu rafet yi ñu ngi jiwee ñu correcté nii bët yi ñu tàkkee ndax fekkee ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga bii am na lu ci def nañu xool rek boo xam ne kenn kàddu rek sax daal di gën yàlla defoon na lépp ñëppay fexe ñëpp la yàlla di yërëm ñëpp la yàlla di jëggal xaw ma lay def kenn kenn li ci def nag moom euh, mooy. thème bi lu simple la l'islam religion de la jeunesse pour des valeurs positives gars yi ñoo ko proposé pour ñu traiter suñ toogee jàkkaarloo fii ñu gis ci kuréel maam Baye Mamadou Gueye ñu am di jaww ñu gis ñu jóg fii ñëpp ku ci am juróom fukki at lañ cee teg du bari sant yàlla am na ñu jóg fii ñëpp kenn am ci ñoom fukki at ci suuf wóor nañu ko leen ci duggee li fi li fi ruuti ci ay xam-xam yëpp ak ay jàngale di ngeen ko jot seen i mbokk kon man maa ngi jàpp ni tey toute la jeunesse thiessoise est man maa ngi doon nekkoon ci di jàng na bokk yu ma gis fii Thiès yëpp ci xam naa loolu tous les quartiers de Thiès sont représentés xam naa loolu toute la jeunesse sénégalaise parce su incha allah soxla tuuti rek yéen ñi dinañu jël di ko def directement ci internet suñu mbokku français waa Espagne yéen ñëpp dinañ ko bokk di seetaan am ñun yéen ci yal na yàlla motul lépp jaay kër yi am dem baa bokk l'islam religion de la jeunesse pour des valeurs positives mu mel ni loolu problème la ko jël du thème boo xamante ni euh, daanaka thème waxtaan la mais thème li ñuy wax yuuxu la. yuuxu la mooy nga tudd sa kër sa kër moom ak ah sàmba góor ne ci jëppe dugg te mën loo ko daal noo def ah ci ngay wax mel ni ñoom l'islam dañuy yuuxu di jooy ne mbir mi tàng na yëf yi metti na am na gi ci ñu gën a méttee mooy ñi wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah a kon léegi dinañu dinañ def ne yéen bu daal su ko defee tamit ñu toog waxtaan jeex na wa shawirhum fil amr su problème amee ñëw léegi parce que dañuy wax ne une une une faute reconnue est à moitié pardonnée un problème bien posé est à moitié résolu loolu ñun ñu jàng tubaab bi ñu wax loolu loolu problème bi am na li ñu njëkk du réglé ko déedéet soo ko réglé ngay juum wala du baax. problème du amee li ñu njëkk mooy nga reconnaître ne problème am na deuxièmement nga am fitu affronter problème bi scientifiquement bañu tee boole yii contingence yi am ci jàngo yëpp say bëgg-bëgg bopp say xam-xamu bopp say intérêt direct dégg nga ñetteel bi nag su boole problème bi ba xam ne ñii la problème bi ba nangu koo affronter ci saa si yéen maa yàlla day fay solution yi solution du amee tamit na nga am pour la toog jéem koo appliqué soo ko appliqué da ngay mel ni mbaamu sax ay téere soo ko gisee wutal yàq doo ci gis bopp mu daal suuf nga jël téere yi yóbbu parce que mbaamu teel doo téere moo tax yëpp yi déglu bi am na solo waxtaan bi am na solo mais li nga solo yëpp mooy jëfe ko jëfe bi am na solo waaye am na solo mooy jëfe ko tam sell te yàlla tax ñun loolu mooy manqué ñu ngi ci biir waaye teelul yaa xam jamono ngir tënloo riir ñi wax ju bëri déedéet boobu yàlla baax yàlla bëggul lool soo bëggee ni jàmm yàlla baax da ngay ni Alxuraan waxee wa maa umiru illaa liya'budullaah dama ci yàlla rek muxlisiina muxlisiina lan wax yéen ci wa maa umiru illaa liya'budullaah yàlla muxlisiina mooy état bi carte électeur bu amul doo ko def carte d'identité soo amul doo génne ay téere soo amul paas doo ko ci paas yàlla nee na jëf yi egg ci man mooy jëf yi ànd ak yëflaat yi ànd ak sellal mooy li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon jëm tey soo ñëw inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati li kan li kan lillahi rabbil alamin wa bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sallallahu alayhi wa sallam moom mooy yoon te lépp yàlla looy def ci àdduna jaamu yàlla bu mu mën di doon dafa war a mu sell yàlla rek sax su ko defee doo perte ba wax naa ni kii ci ginnaaw mooy kii ginnaaw ba boo ku ko gis ni gis ni foo koy place bi alal ji na mbooloo mi bari na coow bi bari na waaye dara la amatul temps da lay gërëm da ngaa suul. su la tuuree loo ko seetlu loolu doo ko fekk gars yi dañuy wax ne loo ko jëfoon loo ko jëf doo ko fekk déedéet seet na loo ko jëful woon te seetlu loo ko te seetlu doo ko fekk. yàlla na ko yàlla ñu ne l'islam diine ndaw yi ngir am ay jikko yu tedd. ñu ne wax léegi kon léegi tey ñoo jéem a xool jéem a xam jéem a découvrir lan mooy l'islam ñu ne nañu jéem a seet lan mooy l'islam parce que am ñoom ne ñoo ngi ci biir diine te amul sax luy diine alors que dans le obscurantisme dafa bokk ci feebar yi gën a bon ci àdduna jëf baaxul loolu rek tax yàlla wax ci biir obscurantisme mooy di tëlëf tëlëf tëlëf tëlëf mu baax bu xëy yomb la yóbbu la lu bees lu xëy yóbbu la foofu bu bees bu ñëw nga andi ca waaw waa bi bees yéen a ñëw yoon bu bees nit ku bees déedéet kooku baaxul jullit ci li mu war a nekk toujours mooy gis ci taamatu et dina siraatal mustaqim sax ca loolu moo am solo kon dañu leen directement ci seen bi gaaw ne l'islam mooy lan l'islam mooy lan ñu ne ñu ne question boobu mën nañ ko répondre ci côté yu yu bëri nawaaxi yu bëri mën nañoo aborder suñu sujet bii lan mooy l'islam mën nañ ko aborder ci façon yu bëri mën nañ ko aborde ci sociologie mën nañ ko aborder ci philosophie mën nañ ko aborder ci droit mën nañ ko aborder ci psychologie mën nañ ko aborder ci rhétorique mën nañ ko aborder ci logique yooyu yëpp mën nañu aborder lan mooy l'islam te duñ fi toogee fii ba le trente cinq duñ jeexal thème bi waaye ñu jël benn boo xamante ni mën naa am lépp loo xamante ni nekk na ci biir yooyu ma tuddoon yëpp ak yi ma tuddul mën naa am ñu dajale ko xam nga l'islam dafa am ay fondement mooy moom la ñuy wax pilier waaye l'islam tamit am na loo xamante ni moom la ñuy wax principe mooy mabaadi principe xam nga fondement l'islam yéen ñëpp xam ngeen ko juróom la n'est-ce pas ah shahadatu an la ilaha illallah qaamu sola itaawu zaka hajj ak lan sawmu ramadan bien que du noonu dégg nga waaye dafa am leneen lu ñuy wax principe principe tamit bul poser question juróom la juróom principe la mooy principe bu diine l'islam soo ko xamee maîtrise nga diine xam nga sa diine te nit dafa war a xam diineem ba doo dajeeg nit koo xamante ni gëmul yàlla xamul yàlla su leen la ci loo nekk nga ne ko ci nekk mën koo expliquer bu baax ba mu mujj def ni gars yi defoon saay saay sax ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah principe bu diine juróom la benn bi ci njëkk mooy wuduhul aqida mooy pas-pas bi pas-pasu nit ki ci lislaam lu leer lay doon lu set lay doon lu wér lay doon loo xamante ne du am benn jaax-jaaxe ak jiix-jiixe ndax alxaaji Mouhamed Ndieguene ak ak Mounirou Ndiaye mii ñoo yem ci diine dinaa ko expliquer ba mu leer insha allah damay lim juróomi pour bindkat yi bi ci mooy lan l'islam dafay baliser diggante jaam ak yàlla li ma man ak daan wax c'est une relation personnelle et intime entre le créateur et sa créature l'islam yii yëpp dañ koy def ngir dimbalante rek mais diggante l'islam dëgg dëgg dëgg l'islam yow la ak sa borom karaaga sama ak yàlla jeex na jeex na lu tax lan moo koy firndeel ñooy bokk di julli ñooy bokk di wóor ñooy bokk di naafila mais ku dee ak sa ok moo kon li ci loolu la yow ma am tamit noonu lay demee ñetteel bi ñetteelu principe bi mooy l'égalité al musaawaat bayna an-naas l'égalité l'islam amul ñun li ñuy suñu considération sociale yi ak considération ethnique yi ak considération religieuse yi nga xamante ni ñun moom la ñuy am mu mu tegu ci philosophie wala ci ay fas-fas yu mën ci doon wala politique déedéet l'islam li mu xam mooy inna akramakum indallahi atqakum dinañ ci ñëw juróomeelu principe bi mooy le principe de la concertation assura mooy li ñuy def nii waxtaan juróomeelu principe bi mooy principe al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar digle lu baax tere lu bon juróom yi suñu la laajee lan mooy juróom lan mooy principe bu l'islam ne ni ponk l'islam ne ci juróom noonu la principe bu l'islam ne ci juróom benn bi mooy leeru jaamu yàlla gi leeru fafaf bi moom mooy intimité entre nit nit ki ak boromam ñetteel bi mooy yemoo bi ci ñëpp amul légalité moom ñëpp a ci am juróomeel bi moom mooy suura concertation waxtaan euh, euh, mooy ñeenteel bi juróomeel bi moo diggante baax teelal ko. rek dem bu nekk ñu expliqué ko ba mu leer suñu expliqué l'islam ba nit ñi lan mooy diine ñu dem ci Sayyidina Muhammad ndax dañ koy kàddu gi déedéet dañ koy laaj ne ko lan mooy gën mu expliqué ñu moom parce que ñi wax jëm cëpp seen wax baax na waaye bu Sayyidina Muhammad moo ko gën ñun moom ñun définition la ñu jël ñun ñun tënk jeunesse ba nit ki am téeméeri at ñun moom la ñu jël ba soxla ñu ko ba su Sayyidina Muhammad ñun moom la ñu jël moom la ñu jël di ci def ñu dem ci lan mooy valeur positive makaarimul axlaaq mooy jikko yu jàng jikko yu rafet jikko yu yiw yu baax bi mooy ñu bi ñu soogee problème bi ba noppi ñu daal di proposer nag ay solution yoo xamante ni c'est des solutions universelles mondiales nationales et pour ñun jullit ñi ñu wax la ilaha illallah nan la ñuy mën a affronter suñu dund ba dund dund bu am félicité dee dee bu sedd dajeeg yàlla mu dugg ñu àjjana ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw. wax nga ni yéen a yàlla waaj bu baax xëy na suñu mbooloo bi ñëw waaw ma wax jàmm amul lu dul euh, bëgg-bëggam waaye yàlla lu mu bëgg a wax rek noonu la ñooy sant bu baax a baax waaw incha allah dañuy après dañuy après. mooy lan premier principe bi mooy wuduhul aqidati wa damanul hurriyyati ash-shakhsiyyati fil bahthi wan nazari wal i'tiqadi mooy fapatu diine day leer naññu yi gaa yi di wax yëpp du loolu déedéet ay ci ginnaaw la nekk ci suuf la nekk ca kaw la nekk l'islam lépp leer naññu ak assurance bi yàlla joxe ci liberté ci ngir gëstu gëstu ci diine di am point de vue di am pas-pas bu wér ci digganteem ak boromam ci digganteem ak moroom ci digganteem euh, ak société bi muy dund foofu loolu alxuraan rek lañuy laaj ne ko waaw premier principe l'islam bi lan moo koy illustré yàlla nañu jàngal alxuraan bismillahir rahmanir rahim allahu laa ilaha illa huwa hayyul qayyum jàppal ma hayyul qayyum laa taaxuduhu sinatun wala nawm lahu ma fi samaawaati wa ma fi l-ardi man za allazii yashfa'u indahu illaa bi'izni ya'lamu ma bayna aydiihim wa ma khalfahum wa laa yuhiituuna bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa'a wasi'a kursiyuhu s-samaawaati wal arda wala ya'uduhu hifzuhumaa wa huwa al-'aliyyul 'aziim lu ci yàlla teg ah laa ikraaha fi diin pourquoi mu ne qad tabayyana rushdu mina al-ghayy faman yakfur bit-taaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqaa laa nfisaaama lahaa wallaahu samii'un 'aliim lan la ci yàlla teg allahu waliyyu allaziina aamanuu yukhrijuhum fa la leen jëlee mina al-ghulumaati ila an-nuur والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات yàlla loolu wax ñoom yàlla أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون jàmm jàmm soxna. te Alxuraan aywa dégg nga rek ayatu kursi ñu ko firi léegi nag laa ciy jël mooy ñaari tur yàlla yooyu son borom boole al-hayy mooy le vivant éternel bu doon le vivant yem ci abadan waxoon naa sax muy déggee moo dund ak waa dundee moo dund ak wax naa leer na al-qayyum mooy ki nga xamante ni soxla dara pour dund te lui qui subsiste par lui-même lu dul yàlla soxla na yàlla. lam tadrik al-hayaat min hayy te dund amul benn koo ko jëlee yow yàlla. te dund yëpp moo ngi jugee ko dund yow yàlla. da nga wax ni ñaari tur yooyu mooy baatu principe l'islam bii mooy contrainte amul ci diini la ikraha fi diin y a pas de contrainte lan mooy lan mooy mooy al hayyu al qayyum kullu hayyun qayyum soo amee diini wala papa wala ngëm-ngëm il faut que nga contraindre nit ñi pour nekk ci loolu. da ngeen na gis ngeen gars yi pour ñu accroître pouvoir yi ñaata nit la ñuy rey ñaata nit la ñuy tëj ñaata nit la ñuy soxla ñaata famille la ñuy anéantir ñaata bàkkaar la ñuy def pour am lopin de pouvoir yàlla soxla ko parce que mooy xëy na xëy na moo tax mu indi laa ikraha fi diin ku dul yàlla ñemoo indi laa ikraha fi diin amul contrainte ci diine ñu ne yàlla loolu moo tax bi ji mu ne parce que maa ngi ayoo ayoo maa ngi laa taa am lu mu déglu wala ba ay ba ci yàgg mu ne jël attention sax loolu loolu ci man mii la waaye ci diine bi na bay na ruus bi la day ñëwal bii nii leer nañ la dëng bii nii leer na leer nañ commencé ba ñu commencé ba leer ko ku mu neex nga jël yoon bii ku mu neex nga jël yoon bii moo tax seen mën waaye moo xam ne liggéey daal wax dimbali yëpp adduna yëpp suwaara da ngay am papa ak doom yàlla dimbali wala diina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulanaa wa inna allaha la ma'a al-muhsinin sadaqa allahu al-azim yàlla nee na dëgg leer na nañ neen leer na nañ képp koo xam ne ni sopp nga dëgg sa mujj mooy aljanna ku sopp njub sa mujj mooy aljanna yàlla wax ci suratul baqara bi ne bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñam la yàlla nee na mooy alladina yuminuna bil ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa alladina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika takat wa bil akhirati hum yuqinun muy juróom benn yàlla nee na am na lu war a defal ñu ne ko la mu ne ko ulaayika ala hudan min rabbihim ñii may naa leen njub ihdina siraatal mustaqiim di doon ñaan ci biir Faatiha may naa leen wa ulaayika humul muflihuun ci yoonu tamit àjjana bi jëm ñoo Seydina Muhammad yàlla nag nee na ku deful lii yaa ngi bokk ci ulaayika ashaabun naar ashaabun naar hum fiihaa xaaliduun la yàlla wax ñu ne ko ñu ne ashaabun mu ne jàngal ko ci alquran ulaayika te ulaayka la waxoon de ulaayka bi ak ulaayka bi bokkul de fii mu ne ulaayka alladina ishtaru dalalata bil huda takat ñoom la lan moo leen dal ba maa ngi xam jaaraatuma lan moo gën a métti mbir yëpp mu ne wala gaal mu tëddee. kon ñëpp mooy njublu daal inna hudallahi huwal huda am na yeneen doon wax moom la yàlla waxoon yéen si ne ko ñii duñ la duñ kontaan ci wu mu fekk toppoo seen diine yi. waaye na nga xam ne yow xam na sama jub mën yàlla moo jub mu tudd xool yooyu yàlla ci yàlla mooy mu mel ni soo demee ci aqida bi suratul Baqara indi nañu lépp ne yàlla moom leen tënk ñoom ñëpp ci benn daayira moom la ñuy wax daayira taqwa hudan lil muttaqin mu mel ni juróom benn pàcc lañ mooy alladina yuminuuna bil ghaybi ah, wa yuqimuuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuun mooy ñii ñi nga xamante ni dañoo gëm kumpa kumpa mooy lu ñu gisul seen bëtu zahir yi dañ ko gëm ñi nga xamante ni dañuy taxaw julli dinañ ci ñëw ci kanam julli lu am solo te nit ñi nit ñi tàggee ko rawatina ndaw ñi julli li ci mooy joxe sa alal ci yoonu yàlla li ci def muy gëm li ñëwoon avant Sayyidina Muhammad ci risaala bi ci def moom mooy gëm lii ñu Sayyidina Muhammad mooy risaala ci islam bi ci def mooy am yaqiin ci àllaxira yaqiin mooy une certitude al yaqiin Cheikh Ahmad Tidiane nag nee la. aynul yaqin aynul yaqin ak xaqul yaqin yàlla nee na xaqul yaqin laa bëgg ngeen am ko ci dee am leen boppam ci dee gëm leen dee xam leen ni adduna bi lu mu yàgg yàgg bis dina jot moom di fekk sa borom loolu ku gëgëroon di ko dundee am na yu bëri yi xew ci jamono doo ci dugg déedéet déedéet ku gis leen mu koy def loolu mu koy def xamal ni kii bokkul boobu daa xeetu mu yokku woon amul yaqin ci àllaxira boo yaqin ci àllaxira boo toll yaa ngi jëkkati wala àllaxira yaa ngi jëkkëj waa ANACIM yàlla na ci yàlla boole ñii ñoo gën parce que heure bu ñëwee différence am moom bi soo li bari ci diine yàlla dimbali ci biir ne ko gars yaa ngi commencé def lu ñuy wax amalgame di jaay di nuance daggal jeex na nga leer mooy ko lu may wax mooy ko wax pour yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين di ko daal baal leer na soo ko bëggee firi fi ngay xaar waaye jàppal dernier aay lakum diinukum waliya diin à vous votre religion et à nous la nôtre ci la lépp sëriñ ko ci la lépp taaxal yéefar nekk milla waaxida jullit yi nekk milla waaxida ñii nag yàlla ne ñii ñii aljana lañ jëm ñii safara lañ jëm fariqun fi janna wa fariqun fi sa'ir différence bi yëpp leer na différence bi yëpp feeñ na yëpp kenn doon dugg ci saako léegi yëpp leer na. yàlla na teel a yéen sallallahu alayhi wa sallam yéefar yi pour ñu toll ñoom ñu bëgg. ngeen bàyyi seen xarala yi ngeen dellu si ñoom dinañ ci ñëw ci solution yi mooy acculturation bi. ñaareelu principe bi moom mooy principe yu diggante yàlla ak jaamam kenn nekk diggante yàlla ak jaamam c'est une relation intime et personnelle. mel ni suñu président sëñ Mourou Saloum ñu ne ma te dalal bu baax waaye suñu waaw ñu ko ci fee moo tax ñu ne la laajte lépp jaay ko naan nga baax nga am salaamaaleykum. ma ko deuxième principe de l'islam mooy diggante jaam bi ak yàlla kenn nekk ci ku dul moom yàlla c'est très important nit ñi bàyyi ci xel. dañ ci ñëw ba mu defee incha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa fekk gars yi ñuy jaamu seeni xërëm mu posé leen question comme ni mu daan posé question ne leen kan moo bind asamaan ak suuf la Allah mu laaj yëpp yi leen waaye seen jaar seen xërëm yi ngeen jaar pour lan la. déglu leen alquran déglu leen alquran yàlla nee na ñoom yéefari dañuy wax ne ma na'buduhum illa ila allah allah ila allah zulfa suñu xërëm yi jaamu ñu leen lu dul ngir ñu jekkeel ñu yàlla kon ñooñu kon ñooñu gëm na ni yàlla am ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ñoom yëpp ñooy wax lool suñu xër ñi dañ leen di xëram ngir yàlla dafa sori ci saa di décret bi nga yàlla xaar yàlla du xaar yàlla na yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attention waxal gaaw waxal balaa wax jëkkër mu ne ko lu may wax mu ne ko wa idaa sa'alaka ibaadi anni fa innii la ko yàlla wax ñoo di ko yàlla ni damaa dégg loo wa iza sa'alaka ibadi anni qul lahum ya muhammad fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani Allah su jaami ñëw di ci yow muhammad di la laaj ci man yàlla wax leen ne leen man yàlla damaa jege lool wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wax naa ne sax loolu jege gi ñuy wax sax ëpp na loolu parce que xalaat bi nga xalaat kan ma ko bindu yàlla ko bindu yéen bi ngay am yàlla ko bindu min hablil mu mel ni dafa am benn moomu mooy kii mooy ay dara kii aywa góor yàlla yëpp li ñu wax mooy yàlla daal ne hada abdi kii de sama jaam yàlla ne yonent bi su la sama jaam waxul jaam de waxul waxul jaam sama jaam bokk ko kenn. ah nii ci man nii lañ lay def ah wax leen nga leen fa inni qarib xoolal ci sama jaww ji la yàlla wax xoolal kenn ku ko waroon xoolal sama jaww ji loolu ñu sooree ñun lay waxal ñun ñun ñu lay waxal ndekete aywa yàlla nee na Muhammad waxal jaay bi leen ñoom sama jaay ñoom ñoom ñooñu jox ko. suñ la laajee nga ne yàlla waaw moom nangam nangam wax leen leen maa ngi leen gën a jënd seen xalaat yi. moo am lu bëri jéem ko ci am ñun yàlla xam na lépp xam na lépp yàlla waxal bii bii dina am xoolal aaya bu daw yaram dalal xel góor yàlla yu bëri ni tiim naa Muhammad jamono di nga ñëw ñu laajat la suñ la laajee waxal la waxal la qul qul li ibaadi قل لعبادي قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو قل يا محمد وقل ñange wax loolu yaa daa ji waxu woo gaa yi samay jaam loolu benn cër yàlla ne sama jaam Seydina Muhammad bi ko yàlla bëggee woo ci Ibrahima aar maqaam yi ko yàlla toppaloo ñëpp daf ko teg foofu bàyyi ko semaine bi wàcc na ko ay doom wàcc na ko ñëpp nekkoon ci jaraw yëpp bari na ko benn benn maqaama la ko toppal benn jawab la ko toppal benn aidi la ko toppal mooy subhaanallahi asraa bi ah bi abdihi ci jaamam yàlla ne wa idaa sa'alaka ibaadi qul li ibaadi kon ñun ñëpp war nañoo góorgóorlu fexe di nekk jaam yàlla fexe nekk jaam yàlla nangul yàlla ba yàlla nangul yow nanguloo bàyyi ay teram ba mu xam ni su ko defee yàlla su ëllëgee yow wax yàlla da lay boole ci ulaa'ika allaziina an'ama Allahu alayhim mina nabiyyiina wa siddiyyiina wa shuhadaa'i wa saalihiin wa hasuna ulaa'ika rafiiqaa kan ci la boole xamoo loolu moo tax góor yi ragal loolu ñuy wax ak gis yëpp dañ ko war a xam wax naa lañ ko bëgg ci déglu ca ca Saalum Rahane am na dugub ma ne am na mbir mi jaarale bu wër dafa ci xutba bi xutba nit ñi daan nañ ñu xutba ba neex lool ak ko andi jub waala ci bu jub mu dem ba war a julli. seetaan ne xoolal xel ma mu ne waat daanaka douze mille personnes sama ginnaaw bi julli eh man day naa wax vraiment bi mu waxee loolu rek yëpp la daan dal yëpp la daan dal ci bopp mu daal di puus kenn ne ko at jiite ba mënuma jiite parce que nit ñi dégguñu waaye yàlla dégg na yaa man yaa maa gis ba miiri ويسمع أنت المعبد لكل ما يتوقع يا من يرجع للشدائد كلها يا من فيه المشتكى والمرجع يا من خزائن نفسه في قول كن فإن الخير عندك أجمع مالي سوى فقري إليك وكيلة وبالافتقار إليك فقري أدفع مالي سوى فرعي بابك حية فلئن سرقت فإن بابك فراه ومن الذي أدعو وأسلم به إن كان فقرك عن فقير يمنع حاشا لمسك أن تقمض عاقلا الفضل أجزم والمواهب أوسع في كل قد وافرت بابك عالما أن التسلل عند بابك ينفع وجعلت معاملتي عليك توكلا وبسطت كفي دائما تضرعوا وبحق من احببته وبعثته وعجبت دعوه من يتشفع اجعل لنا من كل ذنب مخرجا وارزقنا يا مكين صوت بالدمير يا من يرعى من الدمير ويطمع أنت المعدل كل ما يتوفى يا من يرجي لشدائد كلها يا من إليه المشكى والمرضى يرى العذاب يبديه في قولكم أن فإن صحيحا يتأمله ما لجعبته لتوفيته والانتقاء يتبقي أنفعه ما لجعبته بعد تحيلة ويكون بعد بعد أكره ومن لم يدور وأتوني فيه انتهى بقدر وصفه يمنعه أنت لما تبقى تقدر حاجية

وَلَتُؤَدُّهُ مَا وَجَبَهُ وَبِحَقِّ فَلَعْبُدْ كُلُّهُ وَنَصُّرُهُ وَتَتَّبِعُ وَتَغَيِّهُ وَتَنْسَى قَوْلَهُ اجعل لها من كل ذنب مخرجا واتقوا لها يا بني يتيم ارجعوا واتقوا لها فعل النبي فلو سرعوا وتشاكر لمشكر يوم يرى ما في ضمير ويسمع لا اله الا الله ما عندي سكر بك لقرنتني day dégg day gis lan lay dégg lu lay gis maa fi ba mu ba muy mooy moo ko wax. kii dégg li nga kontaan bi la wax. donc loolu ci bu kii bi di dugg c'est dangereux. c'est bon la. ñàkk a dugg baax dama ci yàlla musal ay ñuy siñ di ko màggalam su sooy puus di ko màggalam saa rek yaa ngi ñuy di ko màggal di ko lëkkal ñu rëy di ko réer di ko wax lu rafet te suñ ko tëral nga rendi suñ ko rendi woon seetlu soo ñëwee fekk na tey wax bi yàlla nee na te yéen yooyu ngay am gis naa ko. te kat am na bis boo xamante ni su ñëwee loolu sa xel doon tëgg sa conférence doon ko wax te yow rek nga koy dégg ak bi yow nag yaa ngi dinaa ñëw ci sa conférence def ko ay haut-parleur loolu yëpp ne fang àdduna yëpp dégg yow nag tudd restaurant yi euh, attention attention. bu jàpp ni li ngay xalaat yàlla gis ko déedéet toujours bu ni li ko li ko xool di wax ko li ko xeex di wax ko yow suuf la saa yi. jërëjëf ñu wax léegi incha allah Euh, yéemoo bi mooy li ñuy wax égalité xam nga gars yi ñu sama parité égalité mais parité égalité ñu sama ko diine ko seulement parité boobu ak égalité bii l'islam bi prôné c'est la responsabilité c'est des universel waaye l'islam principe am lu mu nekk nekk universel da ciy boole responsabilité mooy li Ablaye doon wax mooy valeur valeur dinañ si ñëw incha allah waaw yemoo bi ñun lépp lu ñuy wax alxuraan lañ koy laaj yàlla leen bàyyi barke alxuraan ñun li ñuy laaj rek alxuraan lañ koy laaj wala suñu sàmm sallallahu alayhi wasallam ñu ne yàlla waxuñu ci parité ak égalité yàlla benn bismillahi rahmaani rahim salaamun ala maqaamil imaam ما شاء كان وما لم يشاء moo ko firndeel ci alquran ñu déglu yàlla bismillahi rahmani rahim ya ayyuha annaasu attention ya ayyuha annaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa après wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li tax lan moo tax li ta'aarafu dina yàlla dimbali ñu ci li leen nag mooy inna akramakum inda allahi atqaakum càq baa ngi nii inna akramakum inda allahi la ilaha illa allah dikr yàlla inda ah inda allah waxul inda annaas waxul inda alfuqara aw inda al-aghniyaa عند الأقارب عند الأصدقاء la mu ne attaqu gis ngeen aaya bi bi aaya bi moo bouleversé le monde par l'entremise du prophète Muhammad te pour nga comprendre ci nekk dama mel ne Makka da ngay dem Makka avant plus de la lan moo ko amoon barbari ku ma demoon duma rayante xeex entreprise bi fitna la rek weesoo jabar moo ko amoon nit ku ñuul amul valeur jaam amul valeur animal amul valeur ku ñàkk amul valeur jiw bii moo baax jiw bi baaxul deret bii moo baax deret bi baaxul yàq bii moo baax yàq bi baaxul loolu rek amul ci maanaam képp lii rek lii lii naan sangara ak sox caa caaxaan daw dawal soxla soo amee ko soxla ba mu saabu saa waay ma soxla ba mu saabu la ngeen jox ak rendement bu ngeen jox soo amee ko soxla nga téye ba mu neex la nga jël ren bi def ko sànni sa doom bi jigéen bi juddoo ñaari jël def suuf bëri na loo wóoleelu suuf def li ngay tàggat yéen a ko wax lii moo amoon avant plus de am lii rek seen boppam al aana qabla fii dina am suuf aw qabla an yaxtam lii yeneen bi ñu ñëw rek ne leen gis ngeen seen disposition sociale yi ngeen tër ñu ne ko wax ñu ne ko dafa baax mais il faut que problème am il faut que problème se pose parce que dafa yow def li ñuy wax istira barka buuri mooy bouleversement moom la yonent bi ne ne rang social yi fi amoon baaxatul hiérarchie sociale yi fi amoon baaxatul ñu ne ko waaw ñu ne ko mais léegi loolu du ko proposé mooy le inna akramakum inda Allahi atqakum ñu ne loolu loolu mënul yow baa ngi wax ba askan wi ya Allah boo gis gëm ñu ko. dégg nga ñu ne ak saabu ngay wax yaa ngi indi avant soxna ñun waxuñu loolu. allahu boobu ngay wax ay nga ci la nga xam naa am yëpp ca Afla xale xool leen xool li ni mu def ak ñoom Ammar ibnu Yaasir ak ñoom Sumayya ak ñoom Yaasir ak ñoom Xabbaab ibnu ak ñoom Zayd ibn Thabit waaw ah, saxaabatu kiram yu yu yu ñàkk doole yaa bokk mu saxaat yi waaw ah, Bilaal ibn Rabaah suñu mbokk mi xel leen keroog bi ñu jëlee ba waa ji ñëwee toog na ko deret de ku ñu la parce que pourquoi parce qu'il est noir quoi parce qu'il est noir seen noonu ma xam daal di taxaw di ko xaar xam nga loolu nag ëpp na ci arab nit ku weex surtout nga bokk ci biir Quraysh di dugal nit ku ñuul yéen ci loolu li ko def gars yi daal ne ah gàttu am na nit ñun Quraysh ñuy dugal nit ku ñuul rawatina Muhammad ñun Muhammad ñëw tegalu village teral ko am lu bëri daal di jël kii ñu moom bu teg bi ñaari suñu ñu teg bi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القادم ما سبق ناصر أخلاقه والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ay waay yéen ñëpp bu tedd gi la jël teg ko ci blessure Seydina Bilaal muutu deretam ja nee nañ su deret jaxasoo lu ñuy wax li wax saa ko jeex. yéen muuti na dërëm bi la xooli jaxasoo naa ak ñi nga xam ne ñoom lañ gën a xeet ci foofu bi mu nekk coono yu rëy ci Makkatul Mukarrama boobu rek laa ko jox exemple ak boobu ci exemple yoo xamante ni benn bu ñu nekk biir ñoom wax na def na ko natt yu bëgg bokk na ci ànd ak kàddu bu mag mi daal di ànd la wax dinañ ci ñëw bu baax te rek bi nekk ci loolu di xeex. les disparités sociales di xeex les classes sociales war suñu liggéey mbokk mi wàcce bi le malade là carrément nee naa mooy le défenseur des classes sociales ah prolétaire naa nga naa ko kàmm dimbali ñu kàmm ñu gëm la fii naa moo xam ne moo défendre les classes sociales et puis pour ñu en retard yow dégg nga ñëw te yow li ngay yow sa sa sa défense des classes sociales tegoo ko ci diine yaa ngi ko teg ci sa philosophie moom moo demoon ba sax biir moom dara ma koom dara ma koom mais la religion est le cours du peuple foofu la mujjee moom. daa yëg loolu la wax foofu la mujjee mu ne mu ne diine door la door opium ci door yi gën a bon Afghanistan lañ koy jëlee ci door yi gën a bon opium nee na diine opium la ñu seen xalaat baaxul ñu bëgg koo def ñu dépenser des classes sociales. ça veut dire le savoir est plus grand kii ñu ngi wër moom léegi sallallahu alayhi wa sallam tey suñu maam ñu ñëw suñu Ibrahima suñu Bala suñu baax suñu mënu moom tabaraka kenn ko kenn ko sax wax ñu ñëw mooy jotaay bi moom laay xam yéen si yéen incha allah. yeneen bi soo ko na jaam yi ñu ñuy wax jaam te jaam amul jaam amul soo nëb bi moo am rek. tuuti moo rek moo am amoo doole wala da ngeen di ñàkk ñu jël la jàpp la dem jaay jéem loolu day jàpp jot du jàpp dégg nga ma primé da laa gis naa rek waaye su la daal ñu ngi ñëpp kii bi waxoon ne jàll mu di dund saa kii demoon nañ ba koy wooyee di dund wax na demoon nañ ba koy wooyee ne moom doon wax na tellement léegi dafa jëloon foofu ko respecté ko woon jox ko cër bu rëy nekk naa benn dugub bi ëpp ñaar cër nee na Muhammad musu koo yett baa mu tëgg ko baa mu wax lu tànn te jàmlo dañ ko moomu c'est grand exemple alors yàlla nee ci gën a tedd ci yéen mooy ci gën a ragal yàlla ragal yàlla firé ni mu nekk la yàlla wax na ci alxuraan ne fa tazawwadu fa inna xayra zaadi at-taqwa loolu wax nañu ko noonu yóbbu leen yow ak yàlla lim ci yóbbal mooy ragal yàlla waaye yàlla am na lu ma ci ci ginnaaw inna akramakum ci gën a tedd ci yéen inda Allahi fa yàlla atqaakum fa yàlla atqaakum comme ni mu waxee inna diina inda Allah al-islam fa yàlla wa allamnaahu min ladunna mooy fëñul à partir de nous mbir la dund na mooy sans intermédiaire religion bi amul intermédiaire islam waaye tamit même dëkk sans intermédiaire mooy kii bi nga ragal yàlla ragal yàlla fii la ñu ko ñu nekk waaye ñu ngi tudd wax aywa xam nga wax ñu moom la ñu tuddee ragal yàlla. seen maam neex mu ne kii ragal yàlla. ci maqaama bi nga xamante ni moom la yàlla wax parce que dafa ragal leen yàlla mastata'tum ak ragal leen yàlla haqqa tuqaatihi mu ne soo àggee ci maqaama haqqa tuqaatihi mu ne yaay ki nga xamante ni mën nañoo jël sa xol xaar ko ubbi ko dem woowaa bi bi ñëpp ci pénc ma teg sa xol. Muhammad su nekkoon examen yi wuu doxul doxul ci di bari bi doxul di bari bi jël taxaw xel ko teg ko ci place woowoo dëkk bi teg ko ci pénc la te yéen yu baax yëpp ne fang ne daw na te yéen yu bon yëpp ne fang ne daw na te dafa musiba am ñoom yàlla yu gis nit ñi dox waaye ay criminel lañu li ma doon wax la c'est les microbes sociaux c'est les microbes sociaux te dundu yëpp yéen a bon ma ko ceeb ko su ma amee su ma nangamee dinaa ko toogal maa koy xaar yow ku la wax ne di nga ko fekkee ku la wax ne di nga ko fekkee maa koy xaar dama am ba nga am si nga am du ma toujours waaw toujours ku yaram bi yoroon dugub yoroon dana am yoroon dugub juum nga maama laa nee na kii ragal yàlla dëgg mooy ki nga xamante ni bari na pour ñu jël xorom yóbbu ko ci penc mi ñu teg ko foofu ubbi ko ñëpp gis ku ci nekk lim la yéene la ilaha illallah maa ko maa ko maa ko yow ko jamono xool ngay wax parce que sofiyanke yi xool la ñuy defar ñoom sofiyanke yi suuf yi ñoom xool la ñuy defar parce que xool ñoom dañuy wax ne su yàlla ne qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ah waxal ci nit yi ñu wàcc seen bët nee nañu ñeenti bët moo am ñoom Sufyaan tey absar yi boobu ñeent la dafa am absaru ru'us am absar maqlub yaghuddu min absarihim ñaar ñaari firi firi bu njëkk bi mooy absaru ru'us mooy bu xol xaar comme ni ma ko waxee doxal ci ak toog kat mbedd yi. gunge rek borom nga gunge ci kaw jaar après nga jël keneen toog di apprécier rek léegi ay benn noir yu baaxul yu sol ak na toog mais ni kuy neex teewul gunge rek te baaxul moo xale yu tuuti koy wut dëkk doy du bon la koy wut dëkk bon comme nag ab saru ruus ab saru xulum nag nee na mooy nga bañ a xool ci sa biir xol turu yàlla li ma ma ak saru nee na ne yàlla sunu xol yi bu ci xasee kenn turu yàlla mu tëjee ko ci beneen ñaaram boo xam ne moo gën a siiw mooy lu ñu am yàlla ci am yàlla lu ñu ñàkk yàlla ci am yàlla yàlla ci yàlla xayma. ma ne ko maam yooyu da ngaa wax lor euh, ci xol bi waaye ma ne ko suñu ni ñëpp ñu seen portable ñu teg ci. waaw bër aywa jiw xale góor ñu ngi portable ñëpp teg ci. wala ku ci portable yi ñu jox la ko ñu pour a ci fichier xam pourquoi ay jigéen ñi sax ndax moo am léeg-léeg nit yor sa portable di manipuler ba càggee nga jël àll ma ma ma ma kii fekk ah ah, ah boo ko da ngay am fu mu mu ah, xam ngeen li ma wax ñoo ko kii xam nga sëñ bi loo waroon danger sëñ bi ak gars yi ñoo bokk ah. ñëpp ñen ñëpp ñen ñëpp ñoo pare pour ñu jël seen portable fekk ci dugg lépp def ko. Euh, koppar mooy ñëpp dégg message yi ci bind yi ko ci kaw yi nga envoyé yi ko ci kaw fichier yi ah ak fichier yi nga defar parce que léeg-léeg suñu moo tax man la wax am nga ko tax nga ne ma xaaral ma yónnee kenn message daa di effacé fichier yi jox ma nga yaakaar njëriñoo jëriñoo ñu jënd fichier yi nga envoyé ak yi nga effacé ak yi nga joxoon yi nga xool ci ay minutes coupé ko ñu jël ko teg ko fii nga tegoon musiba am léegi communication yi la suñ communication yi la est-ce que pare woon nañ pour suñ téléphone yi woo nañ yëpp ñu def ko haut-parleur ñëpp dégg ay yéen a ngi ngay wax ndax waaw monsieur Ndiaye wax nga wax ci kaw. yéen a sama portable bi damay fay naaw nangam nangam di coow di coow fekk dara baraabe Maodo laa ji nee na ki ragal yàlla dëgg muy kii mën a jël xolam teg ci pénc ma man maa boole ci ne ñu génne portable yëpp teg def ko abandon fekk adduna foofu ñu jëlee fii billahi bëgg na lu baax. fekk ak góor ci pour ñu jël sa portable teg fii jël say communication teg fii jël say wax teg fii jël say jëf teg fii te lépp ñu jël ko mën koo teg fii benn yi ñëpp gis ko ak góor la yàlla nañ ci góorgóorlu sax ñun ñëpp ñu sellal dañoo xool kenn ba ñu sédd kenn bu jàppale sa portable am na ay topp ba nga mën déggul chiffre boo xamante ne bu ko am te gis nga chiffre yu rare la ñu dugal ay 32 heures moom la ñuy def quoi am nga loolu kenn koo koy xalaat rek nee na xam nga li nga wax xale yi loolu xam ngeen ni léeg-léeg ngeen jël seen portable doon nañu ne mais am na. yaa ngi doon doon moom bii moom moo ko daal di nekk ci ginnaaw rek yooyu yëpp daal perverti dañuy yàq léegi nga dem ci cyber bi di tàq wala muy yónnee ay nañu yëpp nga gis xale bu góor bu ndaw wala xale bu jigéen nga gis ko rek mu daal di ne saa droit xam na du saa droit. loolu biir si gën ñoom nekk ci rek voilà boobu doom si bee man leen non man leen non xaalis deux cent francs yi ngeen di fay jaru ko cinq cent francs c'est nos frères c'est nos frères il faut les aider comment critiquer leen vous avez des codes yoo xamante ni seen pornographique yëpp soo ko defee duñ ci mën a accéder mais critiquer leen ko ñoom am na jàmm yi xam nañ ne am na ay coop yoo xam ne ñu dugalee soo ñëwee doo ko defee doo am doo am article site yu mais l'agression sexuelle bi am ci réew mi fitna yi pédophilie bi yàqu jikko yi mais loolu la mais dañuy gis dem toog ci site internet xool lu bon ba sa yaram tàngi jër nga génn mais foo ko jël ko soo watul sa sœur sax nga sonn parce que léegi nekkatoo nit sa nerf yëpp moo ngi nekk à cent degré am ñoo xamante ni du nelaw dañuy tëdd ci guddi gi rek bokk seen biir màcc yor portable ba ñoo ngi ci mais loolu mënoo ko fanaane di am jàmm mënoo ko fanaane di gént ay yeneen ci biir ay teexal ay yu baax mënul ne. déedéet man sama waxtaan nii li ma wax soo am leen ma am na waay ah, xam ngeen ni am na xam ngeen ni am na waay am na waay yaa ngi ñaanal ci dimbali nañ góorgóorlu saa nañ góorgóorlu dimbali nañ dimbali wér-gu-suñu maire yi. yooyu yëpp xamuñ ci dara ñoom li xamul lu baaxul ci góor ak yooyu loolu moom solo mais ñi def yëpp baaxul te yow ma xiyana dañuy yàqal moo tax gis nga koo ci gis benn seen wér neexul waaye loolu la parce que wér du yàq xam nga daal wér xam la c'est dans la tête li ci Abdoulaye wax le développement c'est dans la tête développement non non non du ñuy wax déedéet développement mooy nit mooy bopp lépp dinañ ci ñëw ci l'islam ni mu considéré jeune incha allah euh, yéemo ban wax yàlla wax na ci alquran ci wàllu yéemo gi ak différence bi am yoma xiyaam waxul suuf saba yàlla nee na fa innahum yawma idin fil azabi mustarikun innahum kaanu idha qila lahum la ilaha illa allah يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون شاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين فيرى من الرشع وما تصدر إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله منهم إلا عباد الله المخلصين يعني ñoon ñi ñi moo dal premier parti deuxième parti bi yàlla nee na mooy ulaa'ika lahum rizqun ma'luum te képp li ci gën a nekk waxuñu ko woon fan lañ leen seqalee sixième naaf yi naaw yàlla nee na suba ba yutaafu alayhim bi ka'sin min ma'iin baydaa'aa lazzatan lish-shaaribiin laa fiihaa ghawlun wa laa hum yuzaafuun te kat li soxla xale yu bëri yëpp yàlla nee na yawmal qiyaama biir àjjana wa 'indahum qaasiraatu l-tarfi'iin dégg nga ma ko waxee. waaye nga xam ne lu dox ka'annahunna baydun maknuun Allah su boobaa nag saako ba la sax bu maanaam sax am njëkk ak saa yi. yàlla nee na fekk ginnaaw ci surtout al-Baqara nee na ñoom ñii na dox ñooñu loolu ko def yàlla nee na lam yatmithunna insun qablahum wala jaan surtout Rahman. góor yàlla soo gisee ñu ñuul yi moo tax. waaw yàlla ne wa li misli li misli hada falyamal aamilun lu mel nii moo tax gars yi bàyyi lépp toog fii di jaamu yàlla. ñun ñëpp parce que c'est un investissement spirituel te diggante ko borom nit ñoom ëllëgee yow xiyaama nga mën a am fii inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna àjjana du noonu laaj moo xam ne jigéen seen maam daal loo xam ne àjjana ku la ko yombalal moo la ko xañ ku la ko yombalal moo la ko xañ yàlla nee na bi yow xiyaama nee na ñoom yëpp ñoom ñëpp ñooy bokk benn jaxanam benn safara ku ci nekk nag këstara ñi ci gën a nekk la nag mooy ñu waroon ci lislam mooy les hypocrites naafeq naafeq ñooy nekk grand-père safara xóoñu safara mooy naafeq yi xóoñu laa ilaaha illallaah du ma ci xóolal sax naafeq baaxul nit nit du foo Seydina Ali nee na idaa kunta fii amrin fa kun fii قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم وطنكم لكم دينكم ولي دين jeex na. jullit jullit la juróom jullit du jullit mais yow doo jullit doo yëngal doo beneen diine doo beneen fafa yow lépp nga kuy lépp alhamdulilah yaa ngi da ngay nekk jullit yaa ayyuha alladhina amanu taqullaha ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون yàlla wax ko ne bu leen dee nit fekk nekkoo leen jullit dëgg dëgg jullit affaire bi kon jullit la te li ñuy wax du loolu yàlla ngay def biir jahannama la di ñu leen di mbugal ko di leen daal di di leen rëcc na lan moo tax ñu ne parce que bi mu nekkee ci adduna ida la ilaha illa allah yastakbiruun mu ne seen rëy yëpp seen dijjub yëpp yëpp seen coono turu yëpp seen kanam yu ñàng yëpp baluñ koo génn rek baluñ koo génn seen i jikko yu bon baluñ koo génn dañoo dégg seen la wax na di wax naam La ilaha illallah

tax ma xool ana moom Cheikh Hadj Malick ana moom Hadj Abdoulaye ana ñu ana ñu ana ñu ana Hadj Mouhamad Dieng ana Hadj Abdoulaye ñun ñëpp seen yitte yëpp seen coono yëpp kàddu ji la wax moo kàddu bi kenn moo ko boole suñ koy wax. Oh, وابننا يا رب الجلال الوالنا يا إلنا وابننا يا رب الجلال نارنا يا إلنا وابننا يا رب الجلال نارنا يا إلنا وابننا يا رب الجلال نارنا يا إلنا وابننا يا رب الجلال كل ملا إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ولا ah yéen ñëw ñu wax ñun maam papa teral nañ ñu liggéey dañ ñu defal ñu noonu ah bu dee léegi at yii nit ñi góor gi commencé ñëw de. daa ko doon def léegi at yii nit ñi commencé ñëw mu jëlee du noonu de yow ma ne ko kuul naa kuul naa suñu imam yi rawatina nag imam bu def at imam bu tudd rek. mooy keroog ñu faram tuuti lépp parce que mu nekk rek moo ko suuxal ne ko béykat yi mën a def ay dox mooy ñu ñëw ñëpp ñu baax ñu. ku ci teewul ci yooyu la dee nga ci benn soxla mooy liggéey nga ci islam ba tey ñoom ñëpp ay ci wàllu rafet yàlla ci yàlla boole. yàlla ne nag wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun dégg question bi ñu posé question bu dara yaram bi wa yaquluna ñoo ngay wax. ahinna ndax ñun ñii noobu ñii borom alal yii borom xam-xam yii la taariku ndax dañuy wacc aalihatina suñu yàlla yii ngir kan li jaayil ci benn waykat poète ak poète majnun bu teg ca lool un poète fou ñu ngi mbay suñu yàlla yi pour un poète fou kenn ñu un poète fou sayyidina Muhammad la ilaha illallah lii lii de yàlla nee na ban ban ban ban attention taxaw leen dafal naa ci ngeen dox saa yu mot nii bal li ñu nekk mooy jaa àgg ci nëb yi àgg ci gërëm ñu. wala am na xarit yeneen yi ci ñoom yëpp yoo xamante ne dañoo ay yeneen kër taxaw nañ seen i mbir nekk nañ ci loolu loo xamante ne ñi yor seen seen yi amuñu ko. kon kenn li mu def wér na li mu def dëgg na indi na bal jaa àgg te kat lii mu ñu war a war a wóobee xaar kenn am na naa am wóobee xaar kenn jeex na yàlla neex na te kat il ne pour ne dara pour àndaam xale bi di ngeen mos yàlla neex na di ngeen mos ay ay mosu bi yàlla na daay la wax la gaajo pour te yàlla nee na man maanaam laa pourquoi damaa tudd dama ci laa laa laa kenn du leen fay lu mu yëngu ko ba may yàqal mi xaaral dara ci xëy na yàlla ba may yàqal mi xaaral dara ci yéen a war a yàlla nañ ne ñii may lakk nii ñii may saaf ñii ñii may rutu ñii may xoolu biir jahannama am na exception toute règle a une exception. exception bu ñu la la mooy billah ñan la mu ne ibadallahi muxlasin soo dee muxlisin daanu la déedéet du muxlis muxlisin muxlasin la la ma marque bi fatha la du kasra muxlisin ak muxlisin bokkul muxlisin moom mooy sellal muxlisin la yàllaa ko jël ko sellal ko ko mooy fii li mu waxoon yàlla yéen a ngi seet yéen a ngi seet man yashaa wa yahdi ilayhi man yunib kii kii si baaw la. kii kii kii laa ko tudd bokkul kii dafa wut yàlla kii yàlla ko bokkul ku yàlla dund ak koo xamante ni da ngaa góorgóorlu ba doon li nga am déet bokkul te bien que man yëpp mu ngi ci yàlla kii yàlla ko tudd xatul xut moom lépp bokkul bokkul ak ki nga xamante ne moo sonn nit def xatul bokkul bokkul. yaa ngi ci yàlla boole ñu yàlla boole ñu woo yàq yàlla nee na mooy ñooñu ak mokk la nee na mooy yàlla ñun seetalal boppam ba mara ci mooy ñooy wax xale yi xale yi nekk dox ñoom xamante nañ mooy ñu yàlla tëddoon daa mag ñi ñëpp yàlla da leen tëddoon daa yàlla mu ci jëlee parce que dafa bëgg ñu nekk ay ay ay ay kat ci yoonu yàlla nekk ay sëriñ ci wàllu baax yi ñun ñëpp da leen tëddoon daa ci nga amee béykat ñoom foofu la ñu amee doctorat ah te loolu vingt et un ans nga gis ko mu agrégé ak vingt et un ans yow nga am cinquante ans nekk recherche de droit ba tey jeexal ko. xam nga loolu loolu ñaata ñor ñiy jàng xam naa li may wax. yàlla na leen suñu digg bi àgg na ulaayka digg ci ñor ulaayka ala rabbil rasul ulaayka humul muflihun ulaayka alladhina sabaru bil huda fi dem yàlla ne ulaayka lahum rizqun ma'lum fawaakih te kat ñoom ñii ma dugg ci biir biir mooy abal mooy moom wax ci ñoom ñoom seen biir àjjana am nañ say tur yu baax gaa bi day wax boo waxtaan boo xam ne ay teraanga yu réew ko maanaam man ñu mënul turu at mi su la doon ñu ngir turu turu àllaaxira yàlla nee na te kat li ci gën a neex mooy moo xam mukramuuna da leen teel inna akramakum inda Allahi atqaakum kon nag yàlla soo duggee yàlla doon ne ku ñu teral biir àjjana ne bokk yaa Allah mu gën a doon da ngay fexe ragal yàlla bokk ci inna akramakum inda Allah yàlla nee na su leen teralee fa nga leen teralee après waa su lay woo bu teral la fan la lay woo koo pare sëriñ bi su lay woo bu teral la fan la lay woo après la nga xam ne kenn su nekk daa am ba am doon doon ko fa lay teralee émission yàlla nee na yow su may teralee sama jàmm mooy àjjana fii jëndaati naa yi dana am jàmm yow waaw maa ngi leen di naan doxantu boobu saa su saa mooy fexe leen ko kenn wuti ci yéen yàlla bu ñu wuti mooy suñu toogee ba ca ñu jëm leen ñëpp jëm ñëpp jëm ñu ne aywa ñëw dem ñu gis ñoo Cheikh Tidiane ñoom ñoom Cheikh Mouhamadou Gaye ñoom Maodo Diakhoum Toro mag ñaar Ngor Seydou Abdoulaye ñun ñëpp rek génn ku ci yàlla ñoom kii moo bëgg a ñëw jiw moo leen def noonu ñuy wax di wax. addi yàlla ji moom jigéen teel addi yàlla ji moom jigéen laa jox la addi yàlla ji moom jigéen waaye ku bëgg sa aju وخلق ذلك ويوم أنبتها من رضي الله ورسوله وأنكرم سواء

leen a xaaral mu gisee ne mu am te suñu njëriñ yàlla ko def ba mu déglu kan moo am njëriñ ma dara. Thank you. وقضينا قضينا قضينا وسماه Wọ́n ti kọ́ inú rútù lọ́wọ́ ọdún yọ̀rọ̀ kan tó ń sáyé lọ́wọ́ ọdún. Wọ́n ti kọ́ inú rútù lọ́wọ́ ọdún yọ̀rọ̀ kan tó ń sáyé lọ́wọ́ ọdún. وجهي وصمت إبرا قال تعالى أقول ترى الأنعام وتجد مضاعفين وجهي يقولون يقول جيدا وبركة أحدكم بجد دخلت للموت وعبدت يقول الذي وقف صلت بيتك سبعين قربا وجد الحاج وجد Let me go, so guide me, let me

Yo يكون جيدا قد يكون جيدا قد يفرق الجميل كلنا خلم كذلك كلنا خلم كذلك نليم أصلا يلا كودك مجدنا محمد المترين أتوب لنا تقوم تجك المتخم أتوب لنا تقوم تجك المتخم أتوب لنا taxaw ma ba su dee kenn ku saa mu maam borom jóg leen ma taxaw ma ba su dee kenn ku saa mu maam borom jóg leen ma taxaw ma kenn ku saa mu maam borom jàppale junjil jàppale junjil rusal ma yi jàppale ci waa sanda yi teewe ay di jàppalu ba ci abu xeeni ci ci ay jërëm bu xaar sëriñ ba gay

kanam jàpp booti booti de kutila xone yombobe kanam jàpp booti booti de kutila xone yombobe kanam jàpp booti booti de kutila xone yombobe damay dajal

tàmbalee ci baayu gën a mu nir tukki loxo te yomb dafay seetal sonné ji ko te defuñu it ñu di misaal tey nga sëriñ yow doonu na. yéen ñu ngi te doonu faru. mais ñu ngi alaaji boobu su fekkee kii nga di mën a mën a. ndax seen bu màggal la kasaat jox samaam la di dugal. yéen sa boo jëli jaataal ko. ba mel ni njëgante loo keroog lango yi garaat ak ci may. mama tënku di ko laaj. ko gën gën moo ko doon. mel ni njëgam nañ ko bàyyi. te ku ma ko fi ñëwoon. ba jox tariqati muhamadi dana wéy di gana baax tabi ko moo ma ne su ko awoo si suuf yoo yeesal ma baax teewul lu jiw teewul lu dee wax dëgg leen di leen di dara coono. ngeen may moo leen war na lu dee mu daal di dara ak man loo soo leen turam. daa di bàyyi dana naa. daa di bàyyi dana naa.

يغني ويرجع أنا فدنيك يا قمر دنلك بكونك يا قمر دنلك suñu waxtaan bi ñu demoon ci région la ñu ngi doon yaakaar ci loolu ci ak seen bi ñu ci yàggul ñu ko bàyyi ndaal ci tool yi ci Saloum Aliou Mouhamed Ndiéguène soo ko affaire rek lañ ci firi ba weeru jeex ren jii bokk nañu saxaar lañu yem ci inna alladina kafaru ci kafaru lañ yem ñu ko yàqal fii ba fii ba fii ci at incha allah waxtaan bi tamit suy dem la du mag la du ci waxtaan rek day bàyyi ba taxawaat benn occasion. ñu mot li ba yàlla mot li lépp mu mel ni waxoon nañ ne l'islam dafa am juróomi pratique juróomi pratique benn bi ñu ne leeru pas-pas bi mooy ñu njëkk bi liberté de culte bon bu ci yow mooy relation intime bi nga xamante ni moo ci diggante yàlla ak ak jaamu. dana boobu leer na bi des mooy légalité nekk benn ak mu baax mbay na ak naaf loolu wax bi ci des mooy ma dem ah bi des mooy alhamdulilah bi baaxul woon na yàlla mu wër ci fan la toll yaakaar naa ñoo ngi woon ci wàllu égalité ñu dugg ci pays bi la ci ni mu indee bouleversement yi mu indi ci membre arabe nga xamante ni seen civilisation yëpp bu dee amoon nañ ko lépp dafa nekkoon ci disparité disparité sociale tamit kii dafa yegg kii dafa ñuul kii dafa am kii dafa ñàkk kii dafa am doole kii amul doole loolu rek loolu jeex na pour mën sama wax dëgg. te ndax wax dëgg yow suñu ay euh, bouteille alxuraan yu bëri ñu wax leen tamit nee na alxuraan wax nañu ne problème bi yëpp benn la mooy stade bi ñu doon moo laa ilaaha illa Allah la moom wax dëgg yàlla moom itam la moom loolu lay wax suñu soxla ñu nekkoon di wax beneen pàcc bi nga xam ne ñoom la gërëm tëralee walaay que loolu risque maroon foofu maroon lu mu ko waxee parce que yaa ngi yàlla fekk na woo mu rawoon xam mu ci jëlaat ñu naan expliqué ñu soxla yi ñu am yaakaar naa ci soxla yi nga doon am du dëkk soxla yi yàlla yàlla lam yëpp nit woon na in sun qablahum wala jaan yàlla nee li li Maodo waxoon ñu ne wax suba xëy na loolu la ñuy wax Maodo amul ma xool wala mu yàq sax nii ah macha allah Jibril ne ko dama lay jox doom sa yonentu yàlla sa yonentu borom la ngir lan li ahaba laki ghulaman zakiyya n'est-ce pas mu ne ko wax léegi man lay amee doom te wala mu yàq sax nii Allah wala mu yàq sax nii basharum yombul de mel na la neex joxe na la neex jiw la neex ñëw nekk déedéet ak loolu noonu muy yombewul noonu c'est trop facile c'est trop trop trop c'est facile bu dee am na ah ñu ngi affaire bi dama ñëw dégg ñoom ñëw lu ci dama ñëw defar suñu bopp suñu am na suñu dictionnaire bopp mais ci aar am na suñu dictionnaire léegi am nañu surtout gars yi xam nañu léegi tam xam nañu ñooñu wax ak wax nañ la ñu wax ñun ñu ngi seen bopp la. dégg nga ma dégg tontu bi ma yaa wax fi mu ne képp kuy taw xalu jigéen bu ne lii na tontu moo war a moo war a nekk lii su su nekk lu ko tontu tamit mais dimbali seen njaboot dox seen soxla nekk lii dama la tontu de dama la may tontu. mooy bokk naa lay jox ko wax alhamdulilah sama turam dox jënd góor laay jënd góor jënd góor. góor yombul de góor yombul. góor yombul rek. góor yaa ngi nii gaa ngi nii. tey gaa ngi nii gaa ngi nii. góor yombul rek. soo yaa ngi nii góor yombul. ñun ñoo ko jël di ko boole mais sofiane yi ñoo doon wax sofiane yi ñoo doon wax laysa fi rujulatu ah fil amini fi fi fi fil amini wa shakwa waaw wala fi shakwa wal amini lakinnaha fil ihtimali wal yaqin loolu mooy góor yombul fi mu maanaam dinañ ci def affaire sofiane yi ñoo doon wax góor yombul loolu yombul de yaakaar nga tax tuuti dara jiw rek man yow ak yeneen fan lay nekk bon sama borom moom day wax pour ma soxla doom ji mooy dox ko ci biir président ay daal ay salaam salaam mu ne ko may wax may amee doom te kat walam yam sax nii walam yam sax nii bachar nga wax waxul góor de bachar nga wax nit mu ne mbindeef musuma teg loxo te moo ko ñu may wax soo tegu nag rek la ولم يمسك بشر بل جسر من يرى musuma teg kenn musuma teg musuma yónnee message bu bon kenn musuma yónnee message bu bon musuma ci xool fichier bu bon am kenn musuma am fichier bu bon fichier mooy fichier gars yi wala mu am sax ñu defal allahu akbar eh. nee na nit musuma laal nga bëgg ne man dafay yomb loolu mënu ne mu ne ko mais sa borom mu la bind te nekkoon dara soo gën soo bëggee def yow mbir dafay def ci yow soo gën ko nekkoon te Yaxya soo gën ko nekkoon te Isxaaq xam nga loolu sax dina ñu wax su ma duggee ci laa ilaha illallah parce que soo mën di di di di di saa di yaay di Isxaaq xam nga ñaata la ko amee ñaata la ko amee ñii yor ménopause ménopause mille pour cent yëpp maa la yàlla amul mille pour su ko nekk léegi mu jël maire bi am quatre-vingt-dix ans lay ko wax. li jël maire ñaar lay fekkee mais su ko sama borom doon def non non am nga mi xalaat en tant que nit yaa ay loolu mën a nekk mais yàlla léegi su ko doon def day préparé condition yëpp ba mu gën a yomb kenn du ci saa yoo xam yàlla xam nga ñaata la saa saa ñaata. maa ngi wax ko ci jigéen ñi ñëw sama benn taxawaay la. ñaar ci at mu jur doom mu yéene dox yàlla la ne loolu yàlla mu léegi nga def ci ci dégg nga wala nga def ci kasaru nit musuma laa allahu akbar aywa sama yoon wàllu jigéen mu si ci loxo ay ko ñu ne musuma wax ci loxo jigéen mu jigéen ñaar yëpp am na boo doon am laalu ci benn soo ci laalu benn laalu benn boo ci laala baal nga dem sa si la suuf. jàll su mu nekk loolu war nga toog di dund. loolu nga mën a dem gox yi ba am na lu ma dee samay dëkk naaw xam nga xam nga pour nga nekk nañ yëpp te di ngay dem di ngay yow di ñu doon yëpp te nga ñëw. bon maa ko kay man la ñu ñëw naan jàppalaat bi jàpp man la loolu problème bi déedéet am na daal am na am nañu jàpp ñu yëngu te ñu gën a bànn ñaari ko. Aliou Sow ñu ne xam ñoo xamante ni. amuñu loolu de kenn du leen tax a dégg. mais daal daal suñ ko su bu nekkoon bu ñu def mu génn dem yoonu suul dem yoon. ah mbir mi jarul daw de ay jarul moom bi ñoo ngi dund ñëpp sept jours quotidiennement et eh. heureusement six mois cinq mois cinq mois dañoo leen wax dara xaw a leen teg fa tey li ngay wax su amul rek soo leen bokk ñu am ba ay waxtaan léegi. wala ngeen ko si baaxee mais nga yaakaar ni Mariama moom wax loolu amul keneen ku mu wax loolu am kenn Abdullah bu ma toll nii ngir maa ngi leen di fekk jaarale nit ku ci ñëpp nit ku ci nekk soo toogoo yàlla defal la man ñu dem naan doomu jaarale wala dama ne kii maye moom ci di ko jugee li muy maye di ko jugee waaye kenn moo pare pour jëriñ maye dara maye am awoon noonu waaye kenn maa laaj moo xamante ne waxoon kii ñeenti xam moo ko def ci dundam mu dëgg ci yoon de woo ay njaboot mu ñëpp ñu toog moo ko ñëw ñëw nañ toog ñëw nañ mu ne lii mooy yëngu sama waay dafa ma ko mën waaye suñ ko defee man dunda man la ci bari ñu ne ko wax nga wax mu ne leen ba nga xam ne war a ko may jox xam ne war a ko am du tey bi musuma ma soxla musuma toog ci rajo jaram sama kàddu ñun ñoo toog ci biir ñun ñoo toog wax wax ci yow mu xaaral ñu laaj wala yàlla def nii ndax yàlla te mën naa rek c'est possible waaye suñu doxalin la c'est possible xam nga li nga wax ah mu ci góorgóorlu ñun ñëpp ñu jaayante yàlla mun ko njëriñ la lii lii lii di ñëw nii. loolu nag gerte gi ñu ko joxee ak yàlla jaay jël ko pour fii ci àdduna yéen ñëpp ci bëgg de wax ko nit ñi lan la gore gore ak xam fu nga jëm xam ni fee dafa nekk moo du jeex wa lahum fiha ma yashtahun yàlla na yàlla na xaaral ma ma wax ma xaaral ma parce que lu dul wax nii moom laa yàlla allah taxaw wala taxaw wa abshiru bil jannati allati kuntum nahnu awliyaakum fil hayaati dunya wa fil aaxirati wa lakum fiihaa bu teewoon ko taw waaye bu teewoon ko taw lii yëpp lu mu doon ci taxawu la. yàlla nee na ci ginnaaw mu ne wa maa yulaqqaahaa illa allaziina sabaruu wa maa yulaqqaahaa illa zuu hazzin aziim wa immaa yanzaghannaka mina shaytaani nazghun fasta'idh billaah innahu samii'un aliim. alquran la wax programme amul njëriñ de waaye ñu ngi ko jëli dañu jëli day seeral jëli ko te ñun ñëpp àjjana yaa ngi ci àll. yéen ne la sama rajo ñun ñëpp ñoo bokk yow suñu bopp mooy aadama suñu bopp bi aadama ba aadama ñu ko wax jeex na soo yeggee li ñu wax nañu am naa ko nit ñi nekk kër bii ak salaam abu humu aadama wal umu hawaa fa in yakun lahum min aslihim shay'un yufaakhiruna bihi ñu ne la la ñu ne fa siiru wal maa'u ñu ne ah, ah ñu ne ko tur beeg ay réflexion mu ne ah man farrahu billahi ahli al-ilmi innahu ala al-huda liman istahda adillahu wa waslu kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wa jahiluna li ahli al-ilmi a'daa'u lii yëpp mooy suñu problème am wa jahiluna li ahli al-ilmi a'daa'u dafa am ci wàllu coopération lu ñuy wax jihaadu tartib ak jihaadu tartib jihaadu tartib inna akramakum inda Allahi atqakum jihaadu tartib fiikum min Adama wa Adama min turab jenn yéen ñëpp Adama moo seen bàyyi te Adama ci suuf la ko def jenn ñu ne soo demee jihaadu tartib ñun ñu fay pourquoi abu mu Adama man mu seen day mu ne ba ñu yàqul lahum na min aslihim sharafun yubatiluna bi ñu ne ko la mu ne ko fii ma woon daal mu ne bu dee nit war naa puukare woo ak yëkkati mbaggam ñu ne ko loo lan la war a yëkkati ko mbaggam ñu ne ak fii war naa bëri ak ndox. yow kaa xam ne du ndox ak bëri ngay yëkkati sama te boo kat maam aadama sax nit ñi li ñu bindee mooy ngay ndox ngay moo doon ko waay ba noo koy gàll ko wax su ne jiw moo ñu ne yàlla mu ne astaghfirullah yéen loxo ñu ne yàlla yéen xamul yàlla moom yàlla amul ñàkk koo xam moo am. ku xool du jiw ah alors yow ku jóg amal ak ma suul xool leen seen bopp yéen ñaar bindee ngeen daal di wàcce seen bopp pour ñu saa si bopp une seconde soo leen réussir ci sa création daal di wàcc sa bopp. فضربنا يقول waaw dégg naa li ñu wax dégg naa waaw dégg naa li ñu wax. Muhammad Rasul Muhammad Rasul inna arsalnaka شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه a منيرا a Bassirou ñëw nañu doon bëri président Amar sëñ bi moom ñu a ñeneen yow yow mbokk mi fàttalikul dama rafetal xam ni yàlla mooy wax ci li daanu a suuf suuf lu muy wax mais nga fàttalikul yow jaam bi ma. mu ne fàttalikul sama sama rafetal bi nga nekkee ci ndoxum mën yu ولا تصدقوا بشبهة العطاء mu ne bul fàtte jëflante yi mënul jëflanteeg yow ci sa biir ndey ci sa diggante rek la maa ngi fekk foofu di la sàmm di la toppatoo di la jox lekk di la jox naan di la jox ngelaw di la toppatoo ci ndey di la toppatoo ci bàtt bi kenn fekk moo fa du yeneen du malaayika du jinne du borom xam-xam du borom wilaaya du borom wóor du borom soow du borom doole du borom mën-mën kenn fekk moo ko dul yàlla mu ne la fàttali ko lool moo ànd ak yow ولكن تدريبه من جنس من الخلق على تنفيذه تعتمد الحسن وقلبه أشياء وعطم يعتمده وجد فقام وقلب أشياء من طرف ربك الله الرحمن لقال صد جيب الكيامة xam ni kenn loo nekk leen xarala ma ma topp ak imaam ak ak Ahmad Ba ñëw na yàlla yaram ak alam bi imaam yi. salaam ala maqaami ibrahim لا لا لا أبدا الظروف الظروف هو وضعنا الله mën naa ko maa yàq maa yàq toogal maa yàq toogal jàmm moo doon mën naa ko foofu maa yàq toogal jàmm maa yàq toogal waaw jël la ma jël la ma fii jàmm toogal suuf màcc moo daan moo daan toogal suuf màcc loolu ah ñun de ma ne yaakaaroon naan su ma ñëw yàlla baax na. kon moo ngi dalal ay imam Alhaji Ahmad Ba yàlla na yàlla tuddal ko am loolu yoroon. loolu yoroon ko teg ko ci kanamam. déedéet wallaahi bàyyi ko déedéet abada bàyyi bàyyi leen ñu def ko bàyyi leen. waaw suñu suñu kii bi bëri teew ak ñu war a xeex ak loolu ñoom nag suñu borom suñu sëriñ suñu lépp mu nekk mu soppee ci maanaam ay yeneen lay la ci Seydina Mouhamed moom suñu xalaat di toog suñu kii suñu ay suñu baax suñu sëriñ suñu mag sëriñ Mor Lom mooy moom ñu toog ci jotaay bi ànd ak sëriñ Mouhamed Ndiaye waaw waaw ñoom suñu wax naa ko sax baax kan waaw mooy lépp ñoom ñu xam ñu jugee ñu xam moom it ñëw na mais loolu la gis nekk suñu jafe-jafe bi waaw du laaw teewaay teew teewaay bu rafet na yàlla bàcce na kon dañuy tànn rek incha allah. dafa mel ni waaw non non non non waasu bi waaw. waasu bi aasi. wabnu axil karim. waaw xam nga dañoo nekkoon ci madaaribu islam ñu wax juróom ñu nekkoon ci ñetteel bi mooy al-musaawaat bayna l'islam ak lépp luy considération technique wala raciale wala politique. indi benn considération mooy ci programme mu élevage am mu indi la problème programme bi am ci moom arab yëpp ci moom ñu wóor parce que xamuñu woon loolu xamuñu yemoo tey man ci Chine tey xamuñu boole mais yow sànq wax naa ne ne soo yaatee dañuy wax ne an naa min bi ak jëm bi ak xaraw أبوهم آدم وأمه حواء فإن يكن لهم من أبيهم شرف يغادرون به إلى الطين والنار ملقب كل شيء علمي وينتهى إنه على الهدى لمن اهتدى أهل النار ومن كل ما كان يحسنه فكفلم ولم أظلم ولم والجاهلون بأهل العلم أعداء جهل فضل الله لأن يهدوا تقدير يفضل الله يهدوا تقدير إلى أنه من الله أشهد waaw. kon yëpp yaa ko amul moo ca bàyyi amul moo ca yaay te ñu wuyu dana yaa bàyyi ko surtout day wax ne ku lay jaay yëpp bu rëy sant si aadama taw jeex na loolu mbir mbir bi moo leen ñor da ngay ñor nag ay yoo xam ne fii fii la woon la ko. bu la jaaraatee gàllankoor ba nga fi yoroon nga ñu sant bu baax. yàlla wax na ko yàlla. amul nee na bu dee amoon naa am lu tuuti lu ci àdduna bi ñu ne mu ne ñebe la wala li nga xam mooy dëkk bi daal. parce que yàlla du loolu moom itam nii jërë nga ko baaxee lu muy soppi doon naa ko mën na faaxul nee na fu mu koy amul lu wër ci ñax dina ko indi daal di daal di daal di. ah xale bi bu mu bàyyi yëf yi. bu dee kii bu mu bàyyi waxoon naa awtu ko